kon turam moo doon Umayr di doomi Wahb Wahb di doomi Xalaf Xalaf di doomi Wahb Wahb boobu di doomi Xudaafa Xudaafa di doomi Jumah al-Qurashiyu mu bokkoon ci koju Quraysh al-Jumahi ci koju waa Banu Jumah dàkkantalam nag moom moo doon Aba Umayya imaam Muusa ibn ba raxmatullaahi alayhi na ko noon asxaabul maghazi ku mel ni ku mel ni imaam ibn isxaaq raxmatullah ala aljamii ñoom nee nañu seydina umayr bi fekke woon na badrin moom nag dafa amoon euh, li nga xamante ne nii benn réputation bu njàng la amoon moom mii di seydina umayr ibn wahb jumax yi te jotoon nañoo gis lenn ci moom bi nga xamante ne ci lañuy gis xaswatu badrin bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi di kuréelu lislaam ak kuréelu yéeféer yi daldi dajaloo jàkkaarloo jàmmaarloo gisante loolu bu ñu fàttale ko imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi dane bi nga xam ne ci la waa Quraysh ñëw jóge ci fañ newoon ca gannaaw al-Aqanqal boobale muy tun dun dun boobule xëy génn jóge fañ newoon ah ñu daldi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi daldi leen gis ñuy wàcc ci di dugg si ci xurwe bi ñu agsee nag moom la imaam ibn Isxaaq ne woon wa xaddatani te nettali na ma abi Isxaaq abi sama baay di Isxaaq di Isxaaq mooy imaam ibn Isxaaq di Muhammad ibn Isxaaq mu ne sama baay Isxaaq moo ma nettali ibn Yasaar di doomi Yasaar wa gayruhu ak keneen ku dul ñoom min ahlil ilmi bokk ci boroom xam-xam yi an ashyaaxin min al ansaar mu jóge ci ay góor jële ci ay góor yoo xam ne ci waa saar la bokkon muy riwaaye boo xam ne bu wér la na imaam ibn Isxaaq baayam moo ko nettali te baayam ko wóor la mu jële ko ci ay góor yoo xam ne ci waa saar ñuy ay saxaaba te jahaalatu saxaabi laa yadur mooy ñàkk xam saxaaba bi loolu yàqul xadiis bi l'essentiel mooy avant moom ana kan mooy ki nga xam ne moo fa nekk góor yooyu ñu ne lammat ma ann al qawmu ba'athu umayr ibn wahb al jumahi fa qaalu uxruz lana asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne keroog badr bi quraysh ñëwee taxaw jàmmarloo ñaari kuréel yi ah ñu ne umayr ibn wahb lañu yónni keroog ne ko uxruz lana asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga daldi ñuy euh, euh, sondeel xoolal ñu le nombre nombre jullit ñi ñaata lañ war a doon di ñi nga xam ne ñoo ànd ak seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne fastajaala bi farasihi xawla al askari thumma raja'a ilayhim mu daldi dem wër jullit ñi seen fañ taxaw mu wër leen lu sori daldi agsiwaat ne thalathu miati rajulin yaziduuna qalilan aw yanqusuun ne ñee de trois cents personnes lañuy toll bu ñu ci yokkee tuuti lañ ci yokk walla ñu gën ko néew tuuti walakin waaye manu am Umayr amhiluni hatta anzura alil qawmi kaminun aw madad waaye nag dama leen di ñaan ngeen may ma tuuti ma dem wëraat xool ndax gina sori ci xur wi ndax amuñ benn arme buñ nëbb ci ginnaaw ak renfort yu ñuy nëbb ngir buñ leen duñ leen bu xeex bi tàngee ñu daldi leen indi qaala fa daraba fi lwaadi xatta abcada fa lam yara shay'an fa raja'a ilayhim fa qaal mu dem wuraat jullit ñi gilleena sori dem ba ci biir àll bi ba ci biir si biir xur wi dem lu sori gisul kenn mu daldi dellu si ci Quraysh fi ñu taxaw ne leen a ah, maa wajadtu shay'a ne leen man Umayr de trouvé ma dara trouvé wu ma dara te trouvé wu ma kenn ku fa ma gis ku mel ni renfort amul walakin waaye li am ba des mooy qad ra'aytu ya ma'shar ya ma'shar qurayshin albalaya taxmilul manaya waaye nag li nga xam ne moom laa gis yéen mbooloom Quraysh mooy gëléem yi nga xamante ni nii ñoom daal dañoo yenu dee dee daal nawaadiha yasrib taxmilul mawta naaqi' ne man daal li ma gis xam nga mooy lana nawaadiha yasrib muy gëleemu yasrib yooyu ñu ngi yenu deegu saf sàpp lañu yenu mooy ñii ñoom tey dee rek mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa may duñu daw ah, qawmun laysa ma'ahum mana'a wala malja illa suyufahum wallahi ma ara an yuqtala rajulun minhum hatta yaqtula rajulan minkum mu ne ñi ma gis ay nit lañ yoo xamante ni nii amuñu benn protection amuñu fenn fu ñuy daw làqu tey bu xare bi mettee lu dul seeni jaasi rekk lañ am ngir daw làqu moom rekk moo leen di protéger mooy moom la ñuy utiliser ba jeex te maa ngi ci yàlla man Umayr ibn Wahb gisuma ngeen rey ci ñoom kenn lu dul ne ñoom dinañu ray ci yéen lu kenn ci yéen bala nga leen a te nag fa in asaabu minkum a'dadahum fama xayrul ayshi ba'da dhalik farawu ra'yakum farawu ra'yakum mu ne leen nag ah bu ñu rayee nag lu toll ni seen nombre ci waa Quraysh ñun nii de fama xayrul ayshi ba'da zalik dund bi amatul yiw ginnaaw bu ñu reyee nombre bu toll noonu ci ñun kon nag faru xool leen seet leen ra'yakum gise leen seen biir ngeen waxtaan xool ndax dangeen ngeen di xeex wala da ngeen di dëpp loolu gisoon jotoon nañu gis ko kooku mooy Umayr ibn bu noonu la fekkee Badrin keroog nag biñ leen gañee ñoom Umayr ibn bokk na ci ñi nga xam ne dañoo rëcc Badrin reyuñ bokkul ci ñi rey bokkul ci ñi jàpp prisonnier waaye bokk na ci nga xam ne moom lañ jàpp prisonnier ci prisonnier yi benn doomam moom Umayr ibn Wahb di Wahb ibn Umayrin moom keroog bokk na ci ñi nga xamante ne ni dañ leen a jàpp prisonnier biñ leen jàppee prisonnier nag ana naka la ko baayam di Umayr ibn Wahb daldi libéré noonu lañu imaam ibn Isxaaq di nettali mu ne wa xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayri an Urwata ibn Zubayri annahu qaala imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne wa xaddatani muhammad ibn jaafar ibn zubayr mu ne nettali na ma muhammad ibn jaafar di doomi az-zubayr an urwa ci seydina zubayr a annahu qaala mu ne mooy loolu mooy càllale imaam ibn Isxaaq xadiis bi imaam at-Tabari moo ko solo ci taarixam na ko noon imaam ibn Sayyid an-Nas indi na ko ci Uyunul Athar yoon yépp nag dañoo nekk yoo xam ne mursal lañ imaam as-Suyuuti indi na ko ci al-Xasaa'isul Kubraa raxmatullah alayhi mu ne at-Tabaraani soloona ko imaam Abu Nu'aym mu jaar ci yoonu Abu mu jaar ci mu jële ko ci Seydina Anas ibn Maalik mu jokkaloo bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la waaye naka noonu imaam at-Tabaraani comme ni nga xam ne noonu la boroom majmaa wax di imaam al-Haythami seydina Urwa soloo na ko mursalan te sanadam bu saxi bu xasan la waaye jaar na ci yoonu Abu Imran te imaam at-Tabaraani moo ko soloon te góor ñooñu rijaalu saxiix mooy góor yi nga xam ne ñooy nekk ci saxiix yi loolu la boroom majmaa wax kon loolu mooy taxriiju xadiis bi kon Seydina Urwa ne mu ne jalasa Umayr ibn Wahb al-Jumahi ma'a Safwan ibn Umayya fi al-Hijr ba'da musaabi ahli Badrin bi Yasiir mu ne Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi nga xam ne ci lañ leen gañe badrin ba mu rëcc moom dellu Quraysh dafa masa toog moom ak ki nga xam ne mooy Safwan ibn Umayya toog ci xijru seydina Ismaayil foofu ci Kaaba gi ala a wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne baada musaabi ahli badrin bi yasiir ginnaaw bi nga xam ne ci lañu rey ci kuffaaru qurayshi ni ci lañu am defet ci lu yàggul ay weer wala ay fan après lu yàggul ci lañ toog di waxtaan foofale ca kaaba ga zaadaha allahu tashrifan wa takriman imaam ibn ne rahmatullah alayhi mooy riwaaya bi imaam euh, zubayr euh, urwat zubayr mu ne wa kaana Umayr ibn Wahb shaytaanan min shayaatiini Qurayshin mu ne nag te gis nga Umayr bii dafa nekkoon ab shaytaane la woon ci shaytaane Qurayshi mooy dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon woowelee satan de Quraysh am na kuñ ci gisoon muy an-Nadr ibn waaye Umayr mi moom it dafa bokkoon ci sheytaane Quraysh l'un des satans de Quraysh wa mimman kaana yu'dhi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu wa yalqawna minhu wa huwa bi Makka mu ne nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam laata muy gàddaay ne Makka bokkoon na moom Umayr ci ñi nga xam ne ñoo doon euh, fitnaal di sonal ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi doon jë jële ci mam doon jote ci moom ay xeetu lor ak mbugal yu ne mu ne wa kaana ibnuhu Wahb ibnu Umayr fi usaara Badrin doomam nag moom Umayr ibnu di wax ibn Umayr keroog dafa ànd ak baay bi dem xare ji Badar xeex yonent bi alayhi salaatu ñu jàpp ko boole ko ci prisonnier yi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi ne ba ñu toogee nag ñoom ñaar di waxtaan mook Safwaan ibn Umayya mu ne fa dakara asxaabal qalib wa musaabahum léegi ñu ngi fàttaleku muy tudd ñi nga xam ne ñooy ponkal yi nga xam ne ñoom lañu suul sànni leen ci teen ba keroog badrin muy ci ponkalu yéeféer yi ñañ fa sànni dugal leen ca teen ba ñoom ñuy fàttaleku lool ak li nga xam ne mooy musiba gi leen dal ak xoola sang yu toll noon fi toroxtaange giñ mujje ak ni nga xam kenn tegu leen musiba googu lu dul nag jullit ñi fa qaala Safwaan ñuy ñuy ñuy ñuy xalaat di waxtaan ci seen defet bu metti ak ta xam nga Safwan mooy doomu Umayya ibn Xalaf mi nga xam ne moom bokk na ci ñu ñu rey keroog ba sànni ko foofu wala boobu mu nekk ci côté teen rey ko moom ak frère am di Ali ibn Umayya ibn Xalaf xalafahu finnaar huwa Umayya Safwan nag di doom ji moo doon waxtaan ak Umayr ibn Wahb bi ñuy fàttaliku nag triste boobu ak fa ñu sànni seen bàyyi fañ leen leen suul fa qaala Safwaanu Safwaan ne wallahi in fil ayshi ba'dahum xayr Safwaan ne bi ñuy fàttaliku lool mu ne maa ngi wàcc yàlla ne dund gi de amatul ak yiiw amatul benn solo amatul benn yiw ci dund gi ginnaaw ñooñu suñu sang yu ñu rey sànni leen ci biir teenu badar bi fële fa qaala lahu umayr umayr ne ko sadaqt wax nga dëgg de safwaan wallaahi suñu dund gi ñuy dund lu dund dara safatul dara te amul génn yiw ginnaaw bi kilifa yu toll ni abu jahlin utbat ibn rabia shaybat ibn rabia xalaf bi nga xam ne ñu toll noonu moom lañu génn àddina ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen wax nga dëgg sadaqta yaa safwan ah ama wallahi lawla daynun alayya laysa inni qadaa'uhu wa ciyaalun axsha calayhim ad-dayca bacdii la rakibtu ilaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xatta aqtulahu fa inna lii qibalahum cilla ibni asiirun fi aydiihim Umayr di continuer ne ko Safwaan wax na dëgg wallaahi waat naa ko ci yàlla dund gi amatul yiw waaye nag amaa wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Safwaan de man Umayr lawlaa daynun alayya budul woon ne det det bor bor boo xam ne man Umayr ibn Wahb moom laa amee laysa indi qadaa'u muy det boo xam ne man manuma koo fay ndax awma détenir guma lu ma fay sama bor yooyu wa iyaalun ak njaboot joo xamante ne nii di sama njaboot gi ma gii ma nga xam ne axsha alayhim doya damay ragal ci ñoom ak sànku mooy ñu nekk ñoo xamante ni après kenn du leen yor ñu nekk ci toroxtaange waay waay bu dul woon lii de wallaay bu dul woon ñaar yi sama det beeg sama njaboot ji nga xam ne ju sew sama njaboot ji nga xam ne xaw ma nu ma leen di def après sama ginnaaw wallahi budul woon ñaar yooyu la rakibtu ila muhammadin waat naa ne dinaa war sama waruwaay dem ba ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam hatta ba ni nga xam ne noonu laa koy exécuté daal di koy rey nag assassiné ko fa inna lii qibalahum illa mu ne safwaan ndax man li tax dem budul woon ñaar yi dem rey ko yomb ci man mooy ne man am naa ci ñoom loo xamante ne nii bu ma fay dem duñ ma soupçonné ndax am na ta am na loo xam ne man bu ma fay dem kenn du ma sone mooy lan ibni asirun fii ay aydihim ndax sama doom dafa nekk prisonnier mu ngi ci seen loxo ñoom bu ma fay dem ku ma gis même ñoom julli ñi dañ maan ba ah Umayrum na wax ba de dafa ñëw rek ngir daal di libérer ki nga xam ne mooy doomam ji di Wahb ibnu Umayr ibn Wahb moom rek la libéré si mu ne nag looloo tax gis nga man moom bu dul woon ñaar yi rey ko moom dina ma yomb ndax am naa ci ñoom ay la loo xam ne bu ma demee dañ naan tax tax bee lii wa tax ma jóg léegi nag bi mu waxee lool mu ne faxtanamaha Safwan ibn Umayya Safwan nag daldi daldi profiter ci occasion bu mel nii Umayr wax fa mu ne ko ya yow Umayr alayya daynuk lii nga wax nii assassiné Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rey ko lenn rek a tax defoo ko sa det beeg sa njaboot bi man Safwan alayya daynuk man maa gaar man maa garanti léegi yow sa det dootul sa det mooy sama det léegi maa koy fay am naa lu doy maay fay sa det man Safwan ana aqdi anka maa la koy fayal bul am loo tiit wa ka maa yaali awa uwaasihim ma baqu ne ko nag ta sama njaboot sa njaboot yow mooy sama njaboot maa leen di yor ci yor bu rafet fekk ñu ngi des fekk sa njaboot a ngi dund man maa leen di yor laa yasauni shay'un wa ya'jizu anhu amul dara loo xam ne dinaa ko am muy nekk lu ma yaatal ci xéewal ñoom ñu ciy lott lu ma man rekk fekk ñoom ñu bëgg am soxla waay waay nañu xamante ne nii waaye sama alal ju ma am lu ma mën a am fekk ñoom ñu am soxla seen soxla boobu du leen lottal ndax man Safwan dinaa ko rees fa qaala lahu Umayr Umayr nag ne ko kon nag faktum anni sha'ni wa sha'nak ne ko aa ah, kon nag léegi comme que Safwaan daal di nga may garantie yii yaa man yi ma doon tiital ñaar yépp teggi nga tiitaay nga teggi nga ma sama det yaa koy fay sama njaboot amatul lu ma ciy tiit kon nag faktum anni sha'ni wa sha'nak nëbbal ma sama mbir ak sa mbir mooy lii ñu waxtaane bu ko kenn yëg keneen ku dul mag yow qaala Safwan ibn Umayya ne ko sa afaalu dinaa def li nga wax bul am dara looy tiit secrètement lañ koy def dinga xam ne doo ko dégg feneen de yow kay sa mbir dinaa la ko nëbbal sa af'al dinaa def léegi nag Umayr daldi di teg plan wam summa amara Umayrun bi sayfihi fa shuhida fa shuhida lahu wa sum léegi nag mu daldi digle ne jaaseem ji nañ ko ko defaral daasal ko ko bu baax ba pare nag mu daldi koy dugal ci li nga xamante ne mooy poson posone ko ay fan ba nga xamante ne nii bu ñu ko koo ko moom dañ naan xanaa kañ lay gaañu rek kañ kay lay gaañu lañuy laaj waaye deret ji nekk ci kii poson bi nga def ci jaasi gi mooy tasaaroo ci yaram wi mu daldi digle ñu di koy defal loolu thumma ntalaqa hatta qadima al madina biñ ko defalee lool moom Umayr ibn Wahb mu daldi jël jaaseem jooju dugal ko ci mbaram fiñ koy def daldi jóge Makkatal Mukarrama zaadahallaahu tashrifan wa takriman daldi jublu madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'assassiner Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngir rey yonent bi alayhi salaatu wa mu ne fa bayna fa baynama Umar ibn al-Khattab fi nafarin min al-muslimin yatahaddasuuna an yawmi badrin wa yadhkuruuna maa akramahum Allahu bihi wa maa araahum min aduwwihim mu ne nag benn bés Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nekk ci benn mbooloo foofu Medina ci jullit ñi ñuy waxtaane li nga xam ne mooy xew-xewu badrin xare badri bi wa yadkuruuna ma akramahumullahu bi ñuy fàttaleku di tudd li leen buur yàlla daldi xéewale daldi leen ciy terale muy ngañaay gim leen jox wa ma araahum min aduwihim ak lim leen won ci seen noon yi di Quraysh id nadara umaru ila umayr wahb waqad anaaxa ala baabil masjidi mutawashshihan as-sayf bi ñu nekkee noonu ñoom Seydina Omar ak saxaaba yooyu radiyallahu anhu di waxtaane Badr rek mu jekki xool moom Seydina Omar gis Umayr ibn Wahb waqad anaaxa ala baabil masjidi mu ngi yësal géléemam fi nga xamante ne nii mooy euh, ci buntu jàkka ji ba pare daal di gàccoo li nga xamante ne mooy ak jaaseem daal di koy def comme genre bandoulière fa qaala bi ko seydna omar gisee ne hada al kalbu aduwullah umayr ibn wahb maa jaa illa li shar wa huwa alladhi harrasha baynana wa lil qawmi yawma badr Seydina Omar daal koy gis ne haadal kalbu ne yée yéen jullit ñi yéen laay waxal haadal kalbu gis ngeen kële ma gis muy yësal gëléemam kële daal nekk ci buntu jàkka ji nële Umay mooy xaj bi al kalbu aduwullah di noonu yàlla bi Umayr ibn Wahb di Umayr di doomi Wahb maa jaa illa li shar maa ngi wat ne musiba rekk ko fi indi lu bon rekk ko fi indi te nag wa huwa gis ngeen gis ngeen Umayr mële waa jeema leen di wax alladi xarraja baynana wa xasarana lil qawmi yawma Badr ne gis nga kii ñuy wax moom moo ñu konte gis nga keroog Badar moo ñëw bàyyi bañ taxaw mu daal di ñuy wër ba joxe suñu nombre daal di koy jox yéeféer te loolu waxoon nañ la ne loolu kuy xare kuy xeex ku ne guerre bu ne dangay soxla xam sa ennemi ban nombre la yor ciy soldat ñaata matériel de guerre loolu foo ko amee ñaata char la am ñaata la yor ñaata missile la yor ñaata avion boo ko xamee yow da ngay liggéey en conséquence man koo dam ak nu a gaaw mais fekk yaa ngi gën a réere ay mbiram xamoo ci moom dara bu boobaa nag moom moom xeex ak moom day metti ndax doo xam yow yow di nga xam tàmbali xeex bi mais doo xam mujjëm fu muy mujje ak yow est-ce que diñ ci génne vainqueur ndax xamoo sonde woo waajo te amoo ci moom benn information voilà Seydina Omar ne te kii gis nga mooy ki nga xam ne xarracha baynana wa xazarana lil qawmi yawma Badr summa daxala Omaru ala rasulillah sallallahu alayhi wa ah yone Seydina Omar daldi dugg ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yaa nabiyallah ne ko yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ah. Ah, ah, ah am na lu ma fàtte xarasha wal xarrasha baynana mooy moo yàq suñu diggante xasara mooy mooy kii mooy mooy compter mais xarrasha baynana mooy kooku moo ñu yàq moo yàq suñu diggante fexe ba bëggoon a sape suñu unité ba ñëw di ñu wër nga xam ne au lieu ñu jàkkaarloog noonu bu ñu koy wër di ko xool kii mooy Umayr léegi nag Seydina Omar daal dugg ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne yaa nabiyallah ne yow yonent bi yàlla bi hàdda aduwullah umayr ibn wahb ne ko kii mooy noonu bi yàlla bi di umayr ibn wahb yonent bi salaatu wassalaam noonu bi yàlla baa ngi di umayr ibn wahb ah qad jaa mutawashih mutawashihan mutawashihan sayfa mu ngi nii nag agsi daldi gàccoo yor li nga xam ne mooy jaaseem qaala fa adxilhu aley yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko waa entré ko dugal ko ci man indi ko ci man moom Umayr indi ko même bu dee jaasi la yor na ñëw na ñëw qaala fa aqbala umaru xatta axada bi ximaamati sayfi seydna umar ibn al-Xattaab daldi ñëw ba jege ko fi mu nekk moom ndax ci buntu jàkka ji la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam a ngi ci biir seydna umar bi mu ko gisee bëggul mu dugg lu dul mu laaj ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy jouer rôle lu bawwaaba le waa ji nga xam ne mooy taxaw ci bunt bi bala ñoo àgg ci kilifa gi daal di koy wax soxla si mu dem gaar kilifa gi bu nee na na boroom aajo ju dugg mu dugg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa adxilhu alayya dugal ko ci man indi ko entrer ko moom Umayr ibn Wahb ah, fa aqbala Umaru hatta axada bi ximaamati sayfi Seydina Umar ibn al di jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal ñëw ba ci fi Umayr nekk daal di koy jàpp axada jàpp bi ximaamati fi mooy euh, fi muy def jaasi ji mbar mi nga xam da koy def daal di koy lonk def ko en bandoulière loolu la jël daal di koy xëcc jàpp ko bu baax fa labbabahu biha daal di ko ciy lem poñe ko ci ba dëgër picc mu téye ko waqaala liman kaana maahu seydna omar noonu la ko jàppe di ko diri radiyallahu anhu indi ko xëcc ko ba pare wax waa lansaar yi mu nekkaloon udxulu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fajlisu indahu waxdaruu alayhi min hada alxabiis fa innahu geyru maamuun mu ne nag ñi àndaloon ci wàllansaar yi mu nekkaloon ne leen dugg leen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk leen ci wetam bu leen ko bàyyi moom rek toog leen ci wetam waxdaru alayhi min hadha xadiis alxab alxabiis te nag nangeen ngeen soyez vigilant ci ku yées ki ku bon kii nii di Umayr ibn Wahb bu leen ko may mu jege yonent bi alayhi nekk leen ci wetam bu yëngoo ngir def dara rek exécuté leen ko fa innahu gis ngeen moom mii di Umayr ma ma'mun du ko wóor kenn amul ci moom kóolute ndax xabiis la ku yées la ngi summa bi Seydina mar loolu la wax ak ñoom ci biti léegi nag mu dugg ak moom nag ci yonent bi alayhi salaam summa bi bihi mooy yéen waa Ansaar ay ñëw leen ak man Umayr mii ma poñe ñëw leen dugg ak moom te nag naa leen jox yenn ordre jege leen toog leen ci yonent bi aleyhi salaatu salaam soyez vigilant ndax kii xabis la ku yéese gi bu naree def dara rek na ngeen ko exécuter gis nga waa ji fa innahu ghayru ma'mun du ku ñuy wóolu de bi mu waxee lool nag mu jàpp koy jàpp summa daxala bihi ala rasulillah dugg ak moom ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam falammaa ra'aahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa wa Umaru aaxidun bi ximaamati sayfihi fi unuqihi qaala arsilhu yaa Umar udnu yaa Umayr Seydina Umar radiyallahu anhu dugg ci yonent mi alayhi salaatu poñe ko noonu rek di ko xëcc mu dugg ci yonent mi alayhi salaatu gis Seydina Umar position bi mu ko jàppee ni mu ko téye ni mu mettee mu ne ko arsilhu yaa Umar ne ko Umar bàyyi bàyyi ko nag teg ko teg ko teg ko moom poñe ji doy na teg ko teg ko teg ko arsilhu bàyyi ko wàcc ko mu ne ko bi mu ko wàccee mu ne ko udnu yaa Umayr ne ko Umayr jege si fa danaa Umayr daldi agsi daldi jege si yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne an'imu sabahan mu ne an'imu sabahan loolu façon nuyoo la woon bu arab yi doon nuyoo mooy bonne journée wala bonjour yàlla na suba gi neex an'imu sabahan moo tax mu ne wa kaana taxiyata ahli jaahiliya baynahum loolu ñi nga xam ne doonuñu woon jullit jamono yooyu ak waa jaahiliya ci arab yi noonu lañ doon nuyoo seen biir bu ñu dajante woon muy suba dañ naan an'imu sabaaxan bu dee kenn an'im sabaaxa bon moom lañ naan bonjour ak yooyu rek yal na journée bi neex yal na suba gi neex fa qaala rasulullah bi Umayr waxee lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko qad akramana allahu bi taxiyatin xayrin min taxiyatika yaa umayr bisalaami taxiyati ahlil janna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko ah umayr ñun nag buur yàlla daal dina ñuy xéewalal terale ñu ci nuyoo boo xamante ne moo gën sa façon nuyoo bii nga ñu nuyoo naan ñu an'imu wa sabaaha nuyoo boobu nag mooy bisalaam mooy booy nuyoo danga naan assalaamu aleykum muy yàlla jàmm nekk ci yéen mu ne bisalaami ci jàmm nuyoo bi nga xam ne dangay ñaanal nit ki jàmm buur yàlla mi assalaamu daldi nekk ci moom ànd ak moom di ko jàppale ci biir ak ci biti mu ne ko lool nag lañu buur yàlla daldi terale changeel ñu ko sa nuyoo bii nga naan an'imu sabaaxan di taxiyati ahlil janna mooy nuyoo waa ahlul janna ah, nga xam ne ñoom noonu lañuy nuyoo seen biir taxiyatuhum fiha salaam ñoom seen nuyoo salaam lañuy wax salaam jàmm rek lañuy wax moo taxit jullit ñi assalaamu aleykum yal na jàmm nekk ak yéen qaala Umayr ne bi koy nent mi alei saatu salaam waxee lool mu ne amaa wallahi ya Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam in kuntu biha la xadiis ahd ko ah sa nuyoo bii de maa ngi wàcc yàlla yow Seydina Muhammad ne man de xam nga loo xam ne dafa nekk nuyoo boo xam ne man tàmm ma ko mooy sa nuyoo bii nga ne mooy assalaam la ñuy wax asalaamaaleykum man boobu moom dama koo tàmmul ndax ku wàcc bees laa ci mbir yi mooy ku bees laa xadiisu ahd man xam nga Quraysh laa xam ñun loolu lañ xam te noonu la ñuy dunde noonu la ñuy waxe léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko fama jaaka bi fama jaa bika ya Umayr ne ko ah Umayr léegi lan moo la fi indi nii lan moo nekkoon tànk yi lan moo la jóge loo Makka nga ñëw fii ci Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam qaala Umayr ne ko jitu li hada al asiir alladi fi aydikum fa axsinuu fii ne ko man de dama dikk tànk yi de doonul woon dara lu dul ne damaa ñëw ngir sama prisonnier bi ngeen ma jàppal te mu nekk ci seeni loxo ma leen di ñaan di sàkku ci yéen fa fii fiihi ngeen rafetal ci moom euh, rafetal ci moom yor bi waaye tamit non mu ngeen ma ko mënee daal rafetal ci moom libéré tamit xaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko fa ma baalu sayfi fi unuqik waa bu dee lii wala indi kay waaw lan moo tax nga yor jaasi boo xam ne danga koo gàll ci sa loos wi lan la jaasi gi di def ci sa loos wi nga gàll ko nii mu ne moom Umayr qabbahaha Allahu min suyuf wa hal a'nat shay'an mu ne ah lii de jaasi ji qabbahaha Allah su booxun ma la moom jaasi ji ndax ñoom ndax jaasi ji jariñ na dara yàlla na ko yàlla subbooxun la moom parmi tas de jaasi yoo xam ne mooy suñu yosi ñun Quraysh wahal ahnat shay'an ahnat shay'an ndax ñun suñu jaasi yi Quraysh jariñ na dara Badar jariñul dara waay dañ ma koo yor nii rek mais xam nga ne amul benn solo boo xam ne am na ko subbooxun ma la jaasi ji ma yor ak jaa suñu jaasi ñun waa Quraysh sax xaala yonent mi alayhi salaam ne ko nii malladi jaa jitta la ne ko dama laa bëgg nag nga wax ma dëgg Umayr wax ma dëgg ana lan moo la indi ndax jóge ba màkka di ñaan si ñu njekk ci sa prisonnier bu ñu la jàppal loolu aajowul yor jaasi ah Umayr ne ko maa jitu illa li dalik ne ko nag ah man de ñëwuma lu dul lii nag moo ma fi indi lii ma la wax mooy li nga xam ne de moo ma fi indi wax dëgg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet ne ko bal qa'adta anta wa Safwaan ibn Umayya fi al fa dhakartumaa ashaab al-qaliib min Qurayshin summa qulta lawlaa daynun calaya wa ciyaalun cindi la xarajtu xatta aqtula muhammada sallallahu alayhi wa sallam fa taxammala laka safwaanu bnu umaya bi daynika wa ciyaalik calaa an taqtulanii lahu wallahu xaailun baynaka wa bayna daalik Allah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko comme que waxoo ma dëgg nag man dinaa la wax li la tax a jóg ne ko bal li am ba des mooy qa'adta dangaa toog anta yow wa Safwaan ibn Umayya ak Safwaan di doomi Umayya fil xijri ci xijri Seydina Ismaayil ala nabiyyina wa afdalu salaatu wassalaam foo fële ca Kaaba ga fa ngeen toog yéen ñaar fa dakartuma ashaabal qaliib ngeen fàttaleku di tudd seen baay yi nga xam ni ñoom lañu rey waa teen ba fañ leen rey ci Badar sànni leen foofale min Quraysh ci waa Quraysh bi ngeen fàttale ko lool nag yow Umayr yow nga ne lawlaa daynun alayya wa di wa iyaalun indi la xarajtu hatta aqtula Muhammadaa yow mii toog nga ne budul woon det bor boo gàllu saw loos njaboot joo xamante ne nii moom ñoom nga yor te xamoo nooy def seen ginnaaw sa ginnaaw bu dul woon loolu waat na ne di nga génn baray ma man seydinaa muhammad sallallahu alayhi léegi taxawal ma àggale fa taxammala la ko Safwaan ibn Umayya Safwaan ibn Umayya daal di lay gàddul garantiral de det bi ak sa njaboot jooju ala an taqtulani la ci kaw nga rey ma man ngir moom waaye nag Umayr dama lay wax lenn yaa ngi toog yor sa jaasi wallaahu te yëgal ne buur yàlla na nag xaailun baynaka wa bayna daalik mooy dox diggante mooy def loo xam ne mooy dox diggante diggante yow ak li nga bëgg danga maa bëgg rey man nii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yëgal ne buur yàlla dox na sama diggante yow manoo maa rey te yaa ngi yor sa jaasi tiim ma yaa ngi toog yor sa jaasi lii moo la indi bëggoo koo wax waaye nag allamahu latiful xabiir buur yàlla mi nga xam ne mooy al mooy ki xam sew-sew yi al-Xabiir moom mi dañ kumpa moom moo ko xamal yonentam aleyhi salaatu wassalaam mu nettali ko lam doon wax te ne woon Safwaan uktum sha'ni wa sha'nak ne ko nëbbal ma sama mbir ak sa mbir bu ko kenn yëg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw daldi koy nettali nii fa qaala Umayr Umayr ne ko ashhadu annaka rasulullah qad kunna ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nukadhibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari as-sama' wa ma yunazzilu alayka min al-wahyi wa hadha amrun lam yaxdurhu illa ana wa safwaanu fa wallahi inni la aclamu maa ataaka bihi illa allah falhamdulillahi alladi hadaani lil islaam wa saaqani haadal masaaq summa shahida shahaadatal xaq mu ne moom Umayr ibn Wahb ginnaaw bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee loolu mu ne ashhadu maa ngi seede ne annaka dëgg-dëgg yow rasuulullahi ndaw yàlla nga sallallahu alayhi wa sallam ndax kat gis nga lii moom ku dul yonent doo ko xam kat dëgg-dëgg kun naa dañoo nekkoon ñun waa Quraysh yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ko di la weddi bima kunta ta'tina bihi min xabari sama li nga doon jële naan lii de ci asamaan si la jóge muy wahyu bi Seydina yi la koy ëndil boo ko masee wax ñun waa Quraysh dañ la doon weddi wa yu yunazzilu alayka min al wahyi révélation bi doon wàcc ci yow loolu lépp dañ ko doon weddi waaye nag gis nga wa hada amrun lii nga ma nettali nii mbir la moo xam ne lam yahdurhu kenn fekkewu ko kenn teewul fa ma ko doon waxe illaa ana wa ku dul man Umayr ibn Wahb ak Safwan ibn Umayya ñun cundum la woon amul keneen ñetteelu ñu woon fa wallahi man Umayr de maa ngi wat ci yàlla ne man de la indiwu la xamal la information bii suñu secret bii nga xam ne maak Safwaan rekk ko ko xam kenn xamalu la ko illa allah ku dul buur yàlla falhamdulillah kon nag falhamdulillah man Umayr ibn Wahb maa ngi sant yàlla alladi mi nga xam ne hadaani moo ma jubal moo ma gindi lil islaami ci lislaam wasaaqanii haadal masaaq mu daal di may conduire ëndee ma kon dugal ma ci lislaam comme nii mu ma ci dugale nga xam ne da cee dugg avec bayyina preuve boo xam ne gu leer nañ dugal ko ci l'islam dugalin goo xamante ne nii amul naa ci dugg ndax intérêt wala déedéet mooy ne bi xabari yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy jox mu xam ne lii moom yàlla ko xamal mu ne buur yàlla maa ngi koy sant moom mi ma gindi ci lislaam di may wommat ci lislaam indi ma indi indi summa shahida shahaadatal xaq ginnaaw gi nag mu seede seede yi nga xam ne mooy dugal nit ci lislaam muy ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa fa qaala mu ne rasulullah yonent mi alayhi salaam ne faqihu axaakum fi diini wa allimuhu alquraan wa atliqu asiira léegi yonent mi alayhi salaatu salaam daldi wax ak saxaaba ya fa toogoon yi fa seydina Umar ibn al dugal ak amaana ña jotoon a nekk ak moom mu ne leen nag faqihu axaakum fi diine jàngal leen ki nga xam ne mooy seen mbokk mii di dóoru dugg ci lislaam di Umayr ibn Wahb jàngal leen ko mu dégg diine faqihu axaakum fii diine ci li nga xam ne moo ko concerné ci diineem wa allimuhu al quraan jàngal leen ko li nga xam ne mooy quraanul azim waaye wa atliqu asira prisonnier wam bi di doomam ji di Wahb ibn Umayr libéré leen ko ndax moom allahu akbar allah faqihu axaakum fii diine jàngal leen mu dégg diine seen seen mbokk mi yi nga xam ne ñoo nekk farata ci moom mu xam ko looloo priorité nit ku dugg ci lislaam bu fi nekk di ko jàngal yoo xamante ne ni du priorité ci moom même ñun ñii ci nekk nañuy xool yi nga xam ne ñooy priorité yi ñu nekk ndax yépp mënuñ leen ko mënuñu koo def comme lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne i'malu walan tahsu wa'lamu anna xayra a'malikum as-salaa ne jëf leen te xam leen nag jëf yu baax yépp manu ngeen koo def manu ngeen koo peeg di defandoo yu baax yépp ngeen def ko manu ngeen koo def waaye wax na moo xam leen ne anna xayra amalikum li gën ci seen jëf yi ngeen jëf assalaa mooy julli mooy nit buy dóor dugg ci lislaam jàngal leen ko walla ngeen utal ko koo xam ne moo koy jàngal te loolu gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam waxul ne waa ji yow yow mii door dugg ci lislaam demal jàngi mais dafa kan la gàll mbir mi mooy mbokkam yi koy recevoir ndax warula dugg ci lislaam amul kenn ku muy gis ku koy xamal diineel environnement am changé wul ak fam ne woon mooy bu yàggee mën naa dellu sax ci lim ne woon wala mu nekk ci diine ji te du ci xam dara léegi nag jullit ñi ñi ci xam ñooñu ñoo war a chargé wu loolu te waruñoo xaar naan non man nag bon je lui avais donné mon bu soxlaa na ma woo non mooy ne dimbali leen kooku comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax faqihu axaakum fii diine dégguloo leen fiq seen mbokk mi ci diineem wa allimuhu alquraan jàngal leen ko alquraan Allah wa atliqu asira ngeen daal di koy libérer prisonnier gis nga ku tuub lii la xamal ko jàngal ko alquraan ndax mu am nu mu jullee mu am nu mu même bu dee faatiha la ak qul huwa la mën a mokkal na jàpp ci loolu ràkk bu njëkk faatiha qul huwa bi ci tegu faatiha qul bi ci tegu faatiha beneen bi bu dee ñeent la faatiha mu jeex mais bàyyi ko fi mu def ay at ba léegi mokkalagul benn saar ci saar yi loolu moom mooy sàggan dëgg dëgg dëgg dëgg kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax jullit ñi ci wàllu Umayr mi fa fa'alu ci saase ñu daal di jëli doom ji di Umayr Wahb mi nga xam ne jàpp nañ ko ci prisonnier Badri daal koy libérer summa qaala Umayr mu ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni kuntu jaahidan ala itfaa'i nuurillah shadiidal adhaa liman kaana ala diinillah wa ana uhibbu an ta'dhana lii fa aqdama makkata fa ad'uuhum ila allah wa ila rasuulihi wa ila al-islaam la'alla allaha yahdiihim wa illaa aadaytuhum fi diinihim kamaa kuntu uudii asxaabaka fi diinihim léegi mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam inni man de Umayr kuntu jaahidan ala itfaa'i nuurillah man de dama doon def tous les efforts yu ma mas am ngir fay leeru yàlla gi shadiidal adaa ku taroon ay lor li man kaana ala diinillah yu ma doon teg képp kenn ku nekk ci diine yàlla ji comme ni ma xame woon rek ba ma nee Quraysh ba Badar ñii wa ana léegi nag comme que yàlla daal dina may gindi ma tuub wa ana léegi uhibbu damaa bëgg an ta'zana lii nga daal di may jox ndigal an ta'zana lii nga daal di may jox ndigal fa aqdama makka ma dem makka fa ad'uuhum ila di ila allahi wa ila rasulihi wa ila al ma leen di woo jëme ci yàlla ci ndawam ak ci lislaam la'alla allaha yahdi yahdihim wala yahdiyahum amaana buur yàlla yahdihim mu daal di leen gindi wa illaa bu ma demee nag di leen woo ci yàlla ak yonentaam ak lislaam aleyhi salaatu wassalaam gëmuñu aadaytuhum wat naa ne man Umayr dinaa leen lor fii diinihim ci seen diine ji ñuy jaamu ñoom seen diine yi yooyu kamaa kenn nga xam ne kuntu noonu laa nee woon man Umayr uudi asxaabaka doon lor sa saxaaba yi fii diinihim ci seen diine qaala mu ne fa adina lahu rasulullah sallallahu ma wasallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ko ci jox ndigal ne ko man ngaa dem man ngaa dem Makka nga fexe leen woo ba xam fa laxiqa bi makkata mu dal di dem Makka noonu ginnaaw bi mu tuubee te ñu libéréel ko ki nga xam ne mooy Wahb ibn Umayr kon Wahb ibn Umayr du doom ji dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a libéré sans rien te moom li tax ñu libéré ko mooy baayam dafa tuub ñu daal di koy libéré eh, gis nga ci bi alayhi salaatu wasallam chartalul ne non baayam tuub rek kiiwul moom est-ce que tuub na déedéet da koo libéré ci saasi wa atliqu yéefér la mu daal di wax nañ ko libeere ci saa si ndax baayam moo tuub muy teraanga boo xam ne moom la defal baayam euh, moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tuub gi mu tuub mu libéré ko prisonnier wam bi léegi nag léegi wa kaana Safwan mooy ne Umayr ibn Wahb moom du moom rekk a tegoon dil bi mook Safwan la woon entre temps nag bi mu demee moom lañu riwaaye bi di nettali nii mu ne wa kaana safwaanu xiina xaraja umayr ibn wahb yaquul abshiru bi waqatin taatiikum al fi ayaam tunsiikum waqata badrin da wax moom safwaan ibn umayya fan yooyu doon wër nag Quraysh bu xëyee rek di wër ci Quraysh naan leen abshiru mooy bi nga xam ne ci la Umayr génn dem Medina ne day rey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Safwaan daal di saa bu xëyee nag di wër biir Quraysh kontaan naan leen abshiru bëgg leen yéen waa Quraysh bi waqatin ta'tikum ci xabaar boo xam ne léegi mu dikkal leen al aana léegi fii ayyaam fii quelques jours di ngeen dégg xabaar bu neex boo xam ne si tunsiikum waq'ata badrin moo leen di fàttale ko moo leen di fàttaloo nag xare badr ak euh, euh, li nga xam ne mooy defet ba ngeen fa am ak suñu bàyyi ñu ñàkk xabaar bi léegi mu ñëw bég leen commencé leen bégee yéen waa Quraysh mu ne wa kaana yasalu anhu ar-rukbaan moom nag dafa yàkkamti woon da doon toog buut masoona toog moom Safwaan bi Umayr bi euh, Umayr ibn Wahb bu demee dafa yàkkamti woon ba da doon dem di daga di ñi nga xam ne di dab ñi nga xam ne ñooy caravane yeeg yooyu di leen laaj naan leen ndax amu ngeen ci xabaaru Umayr ibn Wahb dara xatta qadima raakib ba boroom benn caravane benn warkat daal di ñëw benn voyageur fa axbarahu an islaami benn bés mu laaj kenn nag kooku ne kan Umayr ibn Wahb Umayr ibn Wahb de tuub na léegi jullit la fa xalafa an laa yukallimahu abada Safwaan daal di mer wat ne wat naa ci yàlla kenn gis nga Umayr ibn Wahb ñu ne dafa tuub ginnaaw ak dil bi ñu teg maak moom yëpp may wër ci dëkk bi fan yi yëpp naan leen bëgg leen ci xabaar boo xam ne dina leen fàttale ko merum Badar la fa xew wallaay gis nga kooku laa ukallimuhu abadan dootuma waxateeg moom ba faw wala yanfa'uhu wala anfa'uhu wala wala yanfa'uhu bi naf'in abada te wat naa ne sama alal dootuma ko jariñati dara dara dootuma ko dimbalee la Umayr moo def traite bàyyi koog man rek imaam ibn Isxaaq ne fa lamma qadima Umayrun makkata aqaama biha yad'u ila islaam wa yu'dhi man xaalafahu adhan shadiidan fa aslama ala yadayhi naasun kasiir mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la Umayr jóge kon Medina ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëw Makka da leen di convaincre woo leen ci lislaam mu daldi ñëw di leen woo am nag non seulement di leen woo mais wa yu'zi man xaalafahu adan shadidan képp koo xam ne daal nangoo dugg ci lislaam jëm lay woo mu lor la lor yu mitti yu tar ba fa aslama ala yadayhi naasun kathir ba ñu bari daldi tuub ci loxoom moom seydina umayr ibn wahb ah, kon noonu la mujje moom seydina umayr biir makka ginnaaw bi nga xam ne ci lañu ko libéréel doomam di Wahb Umayr mi bokkoon ci prisonnier Badr yi moom Seydina Umayr a Wahbin moo taxit ginnaaw xew-xew yooyu am nañu ne kon ni ko imaam Ibn Shahin daldi solo waaye ci sanad boo xam ne dafa am rupture kene moom Seydina Umayr haajara wa adraka Uhudan fa shahidaha wa ma ba'daha wa shahida al kon imaam Ibn Shahin solo ci sanad boo xam ne dafa dog dafa am rupture këne ginnaaw gi jóge na Makka daal di gàddaay si Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fekke na Uhud xare Uhud contre yéeféer yi ak yeneen xare yi topp ginnaaw Uhud yépp fekke na tamit fatxu Makka fekke na tamit li nga xam ne mooy keroog demoon na Tabuuk moom Seydina Umayr ibn Wahb dund na nag ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba xilaafa seydina umar ibn al-Xattaab ci la génn àddina moom seydina umayr ibn wahbin radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu